Allah يا الله الله الله يا ضيان الله يا الله الله الله صل على محمدنا الله الله الله الله محمدنا يا الله يا ضيان الله يا الله الله الله صل على محمدنا الله الله الله الله الله صل على محمدنا يا الله الله يا رحيم الله يا الله الله الله صل على محمدنا الله

الله الله الله يا طيب

كلاني da da يا مشروعا بالكيلاني la alhamdulillah wa salaatu wa salaam xayri xalqillah moom yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw ba mu nekkee Makka foofa la Medina waaw waaw ba mu leen bi at ak genn wàll ci la sa yàlla soog wàcce génne azaka Makka amuloon génne azaka waaw déedéet waaw asaka medina lu tàmbalee waaw waaw yàlla faratal aj makka yàlla faratal weeri koor kon ponk lislaam yi yépp medina la wàccee budul saadu an laa ilaha illa wa anna muhammad rasulullah waaw waaw yonent bi sallallahu alayhi amee fukki weer ak juróom ñett waaw waaw ak genn wàll waaw ci la demee Badar Badar nag nettali naa ko nettaliwaat naa ko waaw waaw kon damay jéggi Badar tey waaye julli di keroog ñàkkoon nañu doole waaw waaw ñàkkoon nañu doole ndax Badar li gën a siiw juróomi fas lañu yore woon waaw li gën a wér waaw ñetti fas la waaw kéeféeri ñàkk kéeféeri téeméeri fas waaw waaw julli di juróom-ñaar gëléem waaw ñoom juróom-ñaar téeméer gëléem waaw waaw am nañu bind ne ñaar téeméeru fas la ñu ñoom yéeféer yi waaye bu ndimbalu yàlla ñëwul woon waaw waaw ndimbalu yàlla bu yegsul woon keroog Badar dana metti lool waaw julli di ñetti téeméer la ñu fukk ak ñett kéeféer yi junni la woon waaye jullit yi ñu ngi andi woon qualité kéeféer yi quantité lañu andi woon qualité nag moomun quantité waaw waaw ankay noonu la de waaye yàlla ci la farale jullit yi ba fukki nit ak ñeent ñoo faatu ci ñoom waaye yéeféer yi waaw waaw li dee ci ñoom bari de juróom ñaar fukki nit dee na ci ñoom waaw moo tax borom bi <coughs> borom bi subhaanahu wa taala mi ngi naan walaqad nasaakumullahu bi badrin wa antum azilla bu ma teel woon dikk keroog bésu Badar da ngeen koo ñoroon da xiiboonoon kon du ngeen du ngeen jaadar ci ñoom waaw waaw yonent bi ñu dem be ah, waaw waaw dem be ci ñetteelu at ga waaw ci la xare uut xewee xare uut nag metti na ci yonent bi sallallahu xare yi gën a metti ci lay joxoñ rek waaw ñu soog a dem moom ci tawatam sallallahu alayhi wa sallam ci xare uut bi mi ngi sori woon Makka lu dem ci ñett mayil wala dem ci ñeent kilomètre waaw waaw kera bañ fa demee mooy xare bi ñu tuddee Uhud xare bu metti la li fa dee ci julli li bari na yoon ci yàlla Muhammad dafa tànn ko ñu tuddee Abdullah bun Jubayr ne ko nekkal ci kaw montagne bi yàgg say yàgg say àndandoo bu ñu gañee ak bu ñu gàññewul yéen bu leen wàcce de yore leen fett yi ngeen nekk ci kaw ba ñu tàmbalee xeex bi daal di neex ba xeex bi neexee rek julli yi tàmbalee dóor yéeféeri tuccet tuccet tuccet tuccet xeex bi neex ña nekkoon ci kaw doj ba daal di ci peelu naa ah, xeex bi jeex na kon lu ñuy xaar ci kaw ndeke Xaalid ibnu Walid booba tuubagul ak Ikrimatu bun Abi Jahl booba tuubagul ñu yéeg ci kaw doj ba dañoo roose roose julli ji dañ leen a jam ba ñu daw keroog ñu rey ñoom juróom-ñaar fukki nit waaw waaw waaw dem nañ ba dañoo dóor Seydina Muhammad tàpparka ah tàpparka mooy loolu ñuy tàppee ay malaan ba kaskam daal not ci boppam ba ñu xëccee kask bi dara dafa daal di sëlëm Seydina Muhammad ey góor gi moo sonnoon wallahi góor gi moo sonnoon ngir xeetam bi yal nañu yàlla fayal Seydina Muhammad waaw waaw wa sallam waaw waaw waaw waaw lii de dal na Seydina Muhammad am benn waay bu ñu tuddee Ibnu Xumayya mu seen yoon te fekk saxaaba yëpp daw nañu fukki saxaaba yi war a dugg aljana te yàlla du leen laaj dara juróom-ñaar dong moo fa taxawoon waaye ñetti yi ci def dañoo daw du ma leen tudd nag àdduna sutura la bu ngeen jàngeen ngeen xam ko hmm? fukki sahaaba yi al mubashiruna bil janna waaw juróom-ñaar ñoo taxawoon ñi ci des dañoo daw bàyyi Seydina Muhammad waa ji dafa taw yi fettal dafa taw yi fettam mu ne li ñëpp doon wut man maa ko sama jëmm jëmmu Muhammad danaa ko dóor fett bi mu dee ñu may bàkk ba mu xaccee fettam ba am na ko ñu tuddee Massa bun Umayr mu xam ne fett mu mënu koo téye ci la tàllalee dënnam ci kanamu Seydina Muhammad fett bi dóor ko ah, ba cat bi fële ci ginnaaw mu xawee ko mu daanu ci kaw Seydina Muhammad ba muy daanu mu ne Muhammad mbaa sama jëll bi gaañu la mu ne ko déedéet fa moo idina janna suñu rendez mooy aljana kii mooy gëm yàlla nga jaay sa bakkan musal keneen xam ne fett kenn mënu koo téye mu nangoo dee Seydina Muhammad mucc waaw mi ngi aljana ah waaw te joba jotaay bii ñu toog é waa ji liifam bi bu ko tàllaloon sëriñ bi léegi ñëpp daal di waaf kenn du dimbal sëriñ bi waaw mbir mi yéeme na lool ñële seen ngëm ay dimension yu mag la woon la ñu daal rey ci jullit juróom ñaar fukki nit waaw waaw saxaaba yi daal di daw bàyyi seydina muhammad yàlla daal di wàcce alquran wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qabli rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqabe falan yudra shay'an wa sayajzi allah shakirin waaw yéen muhammad du dara yonent rek la maa ko yónni bu dee wala ñu rey ko da ngeen di daw ah déedéet diina gi muhammad moomu ko ah mooy leen ci bu fi nekk ak bu fi nekkul képp ku dellu bàyyi diina gi sa mujj dina ñaaw moo tax mujj gu ñaaw doowul nga amoon alal amatoo alal de mujj ku ñaaw doowul nga nekkoon buur nga folleeku déedéet mujj gu ñaaw doowul nga wéroon feebar mujj gu ñaaw mooy nga am passeport ci yàlla nga dem balaa ngay dee passeport soo bu rëcc la nga dee ci weddi yàlla loolu mooy mujj gu ñaaw yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi suñu mujj yàlla bu mu ñaaw ci barke Seydina Muhammad waaw kon Uhud mi ngi noonu waaw ci atum juróom ñu dem ba ci kanam beneen xare ñëw te mooy mooy xàndaq ñu ko dex xasatul ahzaab dañoo wër ndomb Medina kenn dugg kenn du génn pax boobu kenn moo ko tëb mooy amru nu wuddi al amiri yi nettali waan ko mooy ki Seydina Ali reyoon ah kon yoon ci yàlla Muhammad ñaar fukki yoon ak juróom ñaar ci la jihaad ci yàlla Muhammad ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar ci la jihaad waaye juróom-ñeent yi dong ci la bocc jaasi sallallahu alayhi waaw waaw am na benn xare xare bu soofoon Seydina Muhammad la ah waaw waaw xareem yépp <coughs> tàngoon nañu xare yi gën a tàng mooy Badar Badar tàngoon na lool ak uhud tàngoon na lool ak xuneyn tàngoon na lool ak xaybar tàngoon na lool tabuk tàngoon na lool xare yooyu yëpp tàngoon nañ ci ko seydina muhammad sallallahu alayhi waaye xare bi ko gën a soof xare bi ko gën a naqaral mooy ghazwatu bani mustalik ñu ko dee ghazwatu muraysi' mu ngi xew ci weeru baraxlu ci atum juróomeel ba lan moo tax xare boobu soof ah waaw waaw xare boobu dañoo tuumaloon yaay Aysa njaalo lii moo tax xare boobu yonent yàlla Muhammad bëgguloon kenn nettali ko dañoo tuumal yaay Aysa ne dafa njaaloo moo tax xare yëpp Seydina Muhammad dana nangu ñu nettali ko ci kanamam ba mu des boobu yoon yi bu doon xare ji dafay ànd ak kenn ci soxna yi boobu yoon nag mi ngi ànd ak yaay Aysa waaw waaw waaw dañu yeggee ca toolu xare ba fekk góor gu ñu doon tuddee xaaris bun abi dirar al-Xuzaayi moo dajale woon ay nit bu ko song Seydina Muhammad far mu njëkk ko ca waaw waaw ba xarabe jeexee ndeke yaay Aysa càqam dafa dagg ci àll bi waaw waaw dafa demoon sutura dégg ngeen wolof bi dafa demoon sutura ñooy def waaw waaw dafa demoon aajo doomi aadama dafa demoon aajoy doomi aadama caqam daal di ko dagg mu koy for nag waaw fekk fi ñu ko doon dugal yéeg ko ci kaw gëléem bi tànt booba dañoo dikk yaay ay seexande la woon xamuñu ne nekkul ci biir waaye dañ koo jël teg ko ci kaw gëléem ba ñu foog ne yaay Aysa mi ngi ci biir ñu dem bañ demee ba yegg Medina gisuñu yaay Aysa hee coow tàmbali na waaw yaay Aysa dafa wexoon dunq lu mu risu mu takk ko waaw waaw am benn saxaaba moom jàmbaar la woon mooy Safwaan ay as-Sulami moom bu xare jeexoon dafay des ci gannaaw di seet ñan ñoo gaañu wala jaasi rot wala fetti rot mu for ko mu gis yaay Aïcha mu mu ngi tëdd fekk yaay Aïcha nee na comme dem nañu bàyyi mu ma tëdd fii lu ko mooy bu ma ne dem leen di dog du ma leen jot te mun naa dee ci àll bi waaw waaw ba mu gisee yaay Aysa mu daal di ko weq xamul nit la yaay Aysa daal ne mu ne ah nit la kon mu ne ko man la yow kan man la Aysa fekk booba hijab wàccagul li jigéen di muuru booba wàccagul waaw ah, xamoon na yaay Aysa ah mu daal di yëg mu daal di dalal gëléemam waa ji Safwaan lañ koy wax mu ngi bokk ci askan bu ñu dee Sulaym waaw waaw mu yësal gëléemam yaay Aysa daal yéeg ba mu ñëw ci dëkk bi fekk ñu ngi ruumandaat naan wallahi Aysa muccul ci góor gi waaw góor gi muccul ci Aysa waaw waaw góor gi xam na li Aysa woddoo waaye yaay Aysa it waaw xam na li góor gi tubayoo wax gi moo ñaaw wallahi wallahi suma wallahi kàddu gi moo ñaaw jabaru yonant soxna yonant dem nga koy tuumal njaalo ne kooku jullit la fan lay nekkee jullit wallahi kooku du jullit ana moo ko doon siiwal ki gën a jegeñ Seydina Muhammad te mooy Hassan bun Saabit mooy ki ko doon woyal moo njëkk a siiwal lii ne yëngeen ne ah yaay Aïcha dafa njaallo ci àll bi dañ ko jàpp góor waaw ak kan ki gënoon a màgg ci naafeq Medina te mooy Abdullahi bun Ubay bun Salul ak kan doomi bàjjen Seydina Muhammad te mooy Hintimatu waaw bintu Jahsh moom ak Zeynu bintu Jahsh ñoo bokk ndeeg baay te seen yaay moom ak papa yonte ñoo bokk ndeeg baay ki la waroon a sang ci mbedd bi ba nga set mu dugal la ci kër gi bu la tilimalee foo jëm ah ki waroon a sang sa sutura buy xaw yi sa sutura fan nga jëm mbokk yi ah mbokk yi jësit doomam yëpp duñu nekk jësit de dégg ngeen wolof bi ah, ba ma démbee take ba may jësit doomam yëpp duñu nekk jësit de dana am nen bu toj nekk jësit ni moom wàcc ci géej gi dana am nen bu toj daal di nekk mbëtt dugg ci àll bi dana am nen bu toj daal di nekk baramboose wàcc ci dëkk bi dana am nen bu toj nekk si ndax yéeg ci kaw garab bi dana am nen bu toj nekk yalt dugg ci ñax bi dana am nen bu toj nekk unk dugg ci biir néegi waaye waaye doomi jësit yëpp duñu nekk jësit de waaw dégg leen waxe olof bi waaw waaw jëkkëram baax na du ko tax a baax xanaa yàlla dimbale ko jabaram bon na du ko tax a bon xanaa yàlla génn ci mo doom noonu waaw waaw xarit noonu am di jàmm noonu waaw waaw ñu jiital yàlla ci solo yi waaw waaw ci lañ nduuma naatee bii Medina ah ba loolu amee yont yàlla Muhammad comme Jibril ñëwul yont yàlla Muhammad nit la waaw waaw ah lu tee yonent bi xam loolu lu nu mu koy xamee yonent bi Abdullahi la bu jibril ñëwee mu doon rasulullahi waaye bu jibril ñëw mu doon abdullahi sëriñ baa nga gis weer bi ci asamaan waaye lu tax gisul lu bon li ci kaw suuf yow yaa gis lu bon sëñ bi bëtam mënut a gis lu bon bàyyi ñes nee woon nañ ko sa taalibe diw ah ku waaw sa taalibe dafay def lu bon mu ne ko man sama taalibe mënut a def lu bon bu ma paree sama taalibe fu ko neex na def ku mu soppiwul kenn du ko soppi yal na yàlla fay Cheikh Ibrahim waaw waaw iza ma dafanuni fi turaabi tahaddasu laqad kaana yanwi alxayra walaw kaana muqassira ujaawi rabban waahiban mutafaddilan bi qabri wa yu'ti al-abdu mal kullu xayra wallahi waaw inna alladhi ataa bi baabillahi falan yaxiiba yaa axi wallahi خزائن الرحمن ليس تنفد كل من أتاه فهو يرفد إنه يغلب إن تركت fasal bi ma arata kooku samay woyu bopp la boobu maa ngi ci fukki at ak juróom benn ci laa woy téere boobu a yal na yàlla fay leen a inna allazi ata bi babillahi falan yaxiba ya axi wallahi خزائن الرحمن ليس تنفد كل من أتاه فهو يغفد آواو إنه يغلي وإن تركتا فسل بما أردتا والله yonent yàlla Muhammad daal di bërngal yaay Aysa du dem ci néegam du ko jegeñ moom yaay Aysa dem ba jaaxle ni ko yonent yi buggee woon foo gis yonent bi nga gis yaay Aysa waaw waaw waaw ci la ne yonent bi may ma dem suñu kër ci la demee seen kër mu feebar feebar gu metti ngir xalaat waaw mu ne yaay man lan laa def bañ may ŋawte ngawte mu ne ko yow xale nga danga rafet dangaa jekk dangaa yéwén dangaa yiw jigéen nag néew na bu melee noonu bu lu ñu takkal ko ay sagar bu lu ñu takkal ko ay pot waaye toogal yàlla yaana yàlla mën na laa dimbale yonent bi jaaxle jibril dikkul mu woo Seydina Ali ne ko loo xam ci yaay Aysa mu na ko ah Aysa de jigéen la ne jigéen yi ah bu la naree sonnal bàyyi ko wax nga loo xamul bàyyi ko yenn diggante yi warata yàq mukk dafa yàq loo xam ne waratoon a yàqu waaw moo tax Seydina Ali bekkeroon ni fi muy faatoo yaay Aysa bugg ko yenn mbañeel yi nit a koy andil boppam moo tax béggin yonent yi faatoo ba ñuy xeex Seydina Aliou yaay Aysa dafa yéeg gëléem di xeex Seydina Aliou moo tax ñu tuddee ko waxatul jamal ndax yaay Aysa ci gëléem la waroon waaw ndax Seydina Aliou daf ko waaw kay dégg ngeen wolof bi waaw waaw lii day xew na yoon ci daal woon woo mbindaan bi nekkoon ci kër gi ñu ko dee bara ñu ne Burayra mu ne ko loo xam ci yaay Aysa mu ne ko xale la buy togg sax waaw buy mooñ dafay dem ba ganaar di lekk mooñ bi du ko yëg sax kooku day moom amul défaut mbindaal mi loolu la wax am na keneen ku fa nekkaata muy Zayd bun Haarisata mu ne ah yonent bi yaay Aysa man xaw ma ci moom budul jikko yu baax waaw seen jikko yu bopp la jël di ko tafal ah waaw waaw yaay Aysa mi ngi toog nee na xaw ma man na laay génne ci gàcce bi génn naa sama kër borom kër waaw Seydina Abubakar Siddiq mi ngi jooy waaw waaw yaayam waaw waaw waaw waaw ngi jooy rek ay magam waaw waaw ay jigéenam mi ngi jooy ba alquran wàcc yàlla wàcce ko ci suratu nuur nuur nag mooy leer yàlla ne innal lazina waaw waaw innal lazina ña nga xam ne jaa'u dikkee nañu bil ifki ci kàcc yooyu le waaw usbatun mbooloo lañ minkum ci yéen waaw ña doon ay fenkat lañu ay naafeq lañu ay rambaaj lañu ay yàqkat lañu ay waaw waaw seen jikko lañuy jël tafal ko keneen bàyyi seen yaay tudd yaayu keneen bàyyi seen baay tudd bàyyi keneen bàyyi seen nijaay tudd nijaayu keneen bàyyi seen tante tudd tudd tante keneen bàyyi seen yumpaañ tudd yumpaayu keneen bàyyi seen i bàjjen tudd bàjjenu ñeneen bàyyi jabaru seeni jabar di tudd jabaru keneen waaw yàlla na ne inna lazina ña nga xam ne jaa u dikkee nañ bil ifki ci kàcc yooyu la ci nar yooyu ci tuuma yooyu yàlla ne ko du kenn de usbatun mbooloo lañ min kum ci yéen wallahi ci la yonante nañu dajale ñëw ñu ñu yóbbu leen jàkka ja Hassan moom moo doon wóyal Seydina Muhammad waaye dañ koo dóor juróom-ñett fukki karawaas ba mu rëccee da ngay foog ne la ah ñu ngay jaab ñu ngay caw waaw waaw dañ koo dóor ba ndigam eh, dakkatoo waaw waaw ak doomi bàjjanu Seydina Muhammad te mooy eh, mooy rakk Zeynab bintu Jahsh mooy Himnatu bintu Jahsh ñu dóor jigéen boobu tamit juróom-ñett juróom-ñett fukki karwaas boo ne jigéen jaalo na te yëkkati woo góor ci kawam waaw na doon ñeent waa kenn ku ne gisal moroomam bu kenn ñëw di nettali moroomam waaye dégg naa gis naa waaw yal na yàlla jéggal ñu yaa rabbi ñoom ñoom ñu kàcc leen kenn rek lañ ci dóorul kooku naa fekk la yonent yàlla moom ma def ko bërngal mooy abdullahi bun ubay bun salul yal na yàlla musal ci naa fekk yaa rabbi naa fekk bu duggee diggante baay ak doom ñu bàyyante naa bu duggee diggante jëkkëram a jabar ñu bàyyante naa fekk bu duggee ci diggante ay dëkkandoo ñu bàyyante ah yal na yàlla musuluñ yaa rabbi yoo yàlla allahumma inni atawajjahu ilayka ah, bi hormati sayyidina muhammad sallallahu alayhi bi hormatika inda muhammad wa bi hormati muhammadin indaka rabbana la tuqayyib rajaana rabbana sabbit amalana allahumma haza abduka da'ifun لا حول له ولا قوة له اللهم انصره نصر من الله فلنكرم بس المؤمنين اللهم إنا نعوذ بك من عين السوء والفم السوء والجار السوء آه وجيران السوء وقيام الليل وقيام النهار كلهم يا رب العالمين bisimilahi shaafi bisimilahi kaafi bisimilahi muaafi bisimilahi xayril asmaai bisimilahi rabbil ardi wassamaai bisimilahi lazi laa yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wassamaa'i samii'un aliimun a'uuzu bi kalimaatillaahi taammaati min sharri maa xalaqa min sharri maa xalaqa min sharri maa xalaqa wala hawla wala quwwata illaa billaahil aziim waaw ci la yoon ci yàlla Muhammad demee jëli Aïcha Aïcha ne du ma ñëw dafa yebal ay nit Aïcha ne du ma ñëw mukk waaw Aïcha ne du ma ñëw man lañu tuumaal man lañ yàq sama tur bàyyi naa leen ak borom bi subhaanahu wa taala kenn ci ñoom du dee bu dul yàlla teg ko gàcce waaw mu ne yonent bi kay moo may jëlsi bu ma jëlsiwul du ma dellu ah bi ko la sallallahu alayhi wa waaw waaw ci la ñëwelee boppam waaw waaw daal di sukk ci eti Abubakar mu ne ko yow doo sukk sama wet mu ne ko sa doom sama soxna la foog ma sukkal la Abubakar jóg mu ne ko Aysa laa jël si demal waaw kër gi dootoo ci fanaan Muhammad lu mu bëgg man moom laa bëgg lu Muhammad bañ man bañ naa ko aca toppal sa borom kër ngi noonu le waaw yaayam ne ko sukkal nga balu yonent bi mu ne ko du sukkal yonent bi ah, nga balu yonent bi mu sukk balu ko ki may sukkal mooy yàlla ndax yàlla moo ma laabal bu doon yàlla wallahi ah waaw kenn du ma a laabal waaw waaw jabar yont yàlla nuux waaw waaw dafa doon mbaraan waaw lii am na ci yont yàlla nuux waaw ba mu koy yëgee ne daf koy fase yàlla ne ko boo ko fase ci nabiyu ngay yem doo doon rasul mu ci la ko muñee yàlla def ko muy nabi muy rasul yont yàlla luut yonent yàlla luut <coughs> jabaram dafa doon góor jigéen góor ak góor ànd mooy lu ñu tee luut jigéen ak jigéen ànd ci lal moom la ñu tee saxaar yëpp dafa araam waaw waaw waaw waaw moo te yàlla ne daraballaahu masalan lilladina kafaru imraata nuuhin wa imraata luut kaanataa taxta abdayni min ibaadina salayni fa xaanataahuma fa lam yuxni anhuma subhaanallah yàlla ne uluxula naara dugg leen safara yéen ñaari jabar yi waaw ah, waaw ànd ak ma addaaxilina waaw jabar yoon ci yàlla nuux mi ngi yeewoo safara jabar yoon ci yàlla luut waaw mi ngi yeewoo safara waaye seetal jabaru firawna mi ngi aljana te mooy Asiyatu bintu Mazaahim yàlla dina jël góor bu baax dénk ko jigéen bu bon ngir natt ko mun koo yéegi ay maqaama waaw waaw yàlla du def dara kese de lu la xañ am na lu mu la bëgg a jox waaw waaw jël na jigéen bu baax daal di ko jox jëkkër bu bon te mooy firawna waaw daraballahu masalan lillazina amanu imraata firawna waaw waaw lii mi ngi ci sooratu tahrim nañu ànd ak sago nañu ànd ak dal waaw waaw yàkkamti yàqati waaw waaw yal na yàlla fay yàlla lii day xew na kër Seydina Muhammad sallallahu waaw waaw waaw ci ginnaaw xare boobale waaw waaw sulhul Hudaybiya ci la ñëwee gaaw mooy demam ba Makka gannaaw loolu waaw waaw waaw ci la ci la Xaybar dikkee xar Xaybar dëkk boobale waaw waaw waaw ankay fa la yonent bi jëlee soxnaam suñu dee Safiyatu waaw waaw fa la jëlee safiyatu ca juróom-ñaareelu at ga ca juróom-ñetteelu at ga ci la yàlla andi fatu makkata mu dugg makka waaw wa izaa jaa nasrullahil fatu wa ra'ayta naas yadxuluuna fii diinillaahi afwaajan afwaajan afwaajan ginnaaw gi la dem Xunayn waaw waaw ku ne itam dañ leen dóor foofu ba ñu daw njëlbeen bi neexoon na digg bi naqari mujj gi neexaat addina <coughs> noonu la ah guddi lu mu lëndëm du tee bët set bëccëg lu mu leer <coughs> du guddi moo tax baay mi ngi naan fa kullu laylin ba'dahu naharu wa kullu usrin ba'dahu yasaru bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata an ahadul adnani iza alimta za takunu radiyan hukmal ilahi fi kulli waqtin baqiya moom bàyyi nee na fa kullu laylin ba'dahu naharu waaw guddi gu nekk bëccëg mi ci gannaawam waaw jafeñ bu nekk jàppandal mi ci gannaawam mu naan kay arab bu waxee baat waxaat ko amul alif laam ñaar la waaye araab bu waxee baat waxaat baat waaw mu am alif ak laam benn la waaw waaw kon gannaaw benn jafeñ bu nekk ñaari jàppandal moo fa nekk mm-hmm. sallallahu alayhi gannaaw loolu ci atum fukkeel ba ci la yonent yàlla Muhammad demee Makka mooy hijjatul widaa ndeysaan ba muy aji Makka nag soxnaam yi bàyyiwul kenn yonent ba muy faatu juróom-ñeent soxna la bàyyi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba muy dem Makka mu ngi yóbbu juróom-ñeent soxna yëpp waaw waaw waaw ankay بعد بال ci la bokk ci la bokk ci la bokk bàyyil bàyyil dallin dallin ci la bokk seetlul seetlul rek boo demee danga fekk ñi dul del ci déwén ñooy coow ñi nga dégg ñuy wax yëpp déwén dana fekk nekkatuñ waaw waaw du lu ma neex laay wax de bu demee ba njël bëgg a jegeñ ni ku ma gisul kanamam ba jeex na day mel ni télévision bu ñu bañee kanamu nit feeñ lañ cay teg ba doo ko xàmmee bu demee ba njël bëgg a jot jooy bi li mu doon mooy da gis ñoo xam ne déwén du leen fekk àddina du feeñal xam-xam rek li yàlla moo koy def rek yàlla bu doon fii kese kese moo fi nekk mbooloo mi du fi nekk mu ñi nga dégg ñuy film fële li ci yooyu lañu alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ba mu demee Makka am na lu yàlla def dañ ko andil gëléem mu daal di rey juróom benn fukki gëléem ak ñett waaw waaw mu bàyyi li ci des waaw sahaba yi rey ko ndeke yoon ci yàlla muhammad mi ngi tàggee boppam ndeke yoon ci yàlla muhammad dootul dikkati Makka mukk yoon ci yàlla muhammad jeexal na ci fukki fan waaw ak lu teg waaw ba mu dellu ci yoon bi waaw ci la feebaree moom yonte yàlla moom sallallahu alayhi muy àllarba bi mujj ci yoon ci weeru màggal waaw moom la tuddee àll bay kare waaw am la de waaw waaw àll am la waaw ba mu ñëwee feebaram fukki fan ak ñeent Maodo Malick wax na na yaddun fukki fan ñeent ci yoon ci yàlla Muhammad feebar yàlla daal di ko jël feebar bi daal di métti lool feebar bi daal di métti lool waaw waaw dañ doon jël ay morso dugal ko ci ndox teg ko ci seen bopp da ngay dégg mu ne cas waaw waaw mel nii waaw mel ni jël loxoom waaw waaw di ko dugal ci ndox mi di ko teg ci kawam sallallahu alayhi mi ngi teg boppam ci kaw eh, ci kaw tànk yaay Aïcha yonent ku bëggoon la soxna soosale waaye lu tax di ko bëgg yaay Aïcha yàlla yàlla neen xuzu nisfa diinakum min hadhihi al-humayra waaw soxna su xees si nee na bu ngeen di wut seen diina lu ci lënt xaaj baa ngi ci dënnam papa mooy Seydina Abubakar Siddiq moo njëkk a gëm seen kër yëpp ay saxaaba lañu maamam noonu ah waaw yaayam noonu seen kër yëpp dañoo dugg ci lislaam kenn deewul ah ci loolu yàlla de ñoom ci yàlla lañu dee waaw waaw yoon yàlla moo am mi ngi feebar boppam mi ngi tegu ci kaw pooju yaay Aïcha mu koy raayal yaramam mu koy raayal boppam waaw waaw mu daal di yónnee ci yaay Zahra mooy Faatimatu Zahra ne ko kaay sa baay de jommal na ma ay bëtam yu ñuul yaa ngi gisante waaw tuñam baa ngi wow mel ni dafa woor loxom yaa ngi bul mel def ci def diw waaw waaw ci la yaay Faatimatu Zahra dawee ñëw waaw daal xool baayam di bës tànk yi waaw di bos loxo yi waaw waaw jël malaanam di ko xooj ci ndox mi di ko teg ci kaw baay bi yonent bi naan ah ah inna nii inna nii inna nii abdu awaax yoon ci yàlla Muhammad saa su nekk ci naqar dana doon bëri li muy wax lii moo tax boo nekk ci métit di ko wax yàlla dafay dindi sa métit waaw waaw waaw inna nii ñett yoon la ko doon wax sallallahu alayhi ne ah lii dee métti na lii dee diis na waaye naa ko muñ rek waaw inna ni inna ni inna ni man jaamam yàlla kese la lu ma yàlla teg sama yaram bi bu ko àttanul sama jom àttan na ko yonent yàlla Muhammad ko amoon jom daawul wuruj daawul wor daawul rambaaj daawul fimiste sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw ñu jékki-jékki dégg kuy nuyoo ci bunt bi assalaamu aleykum yaa ahla bayta rasul yaay Faatimatu daal di génn xool ndeyjoor gisul kenn mu xool càmmoñ gisul kenn mu dugg ci biir ne ah baay man dey ah sama baay ah waaye sama baay man dey baat bi di wax man gisuma borom de mu ne ko toogal da ko gis waaw xel seet si nga koo gis mu toog tuuti mu déggaat baat bi ne assalaamu aleykum yaa ahla bayta rasul Ah, waaw waaw mu génn génnaat xool ndey joo xool càmmoñ gisu ko mu duggaat na gisuma ko de ñetteel ba nag ba mu génnee mu dugg ne bàyyi man de gisuma ko mu ne Fatimatu Zahra ah yaa batuul turam dëgg-dëgg mooy batuul turam dëgg-dëgg mooy Zahra waaw Fatima lu muy tekki mooy musta gis sobe déedéet li jigéen di gis daaw ko gis te dafay am doom waaw moom du gis deretu wasin waaye du gis deretu règle de ndax ci ndox moomu sosoo pom la bu Seydina Jibril jëlee aljana pom bi ñu xaaj ko ñaar waaw waaw ñu xaaj ko ñaar yont bi lekk xaaj bi waaw waaw ahankay waaw yont bi lekk xaaj bi yaay Xadiijatu lekk xaaj bi deret boobu ci pomu aljana boobale ci la yaay Faatimatu Zahra sosoo waaw mu ne papa man de gisuma ko mu ne ko baat boobu xamoo ko mu ne ko déedéet mu ne mooy kii jirim loo xale yi loo mooy kii jirim loo xale yi ah kon malakul mawt la mooy kii baayoo xale yi xanaa malakul mawt la mooy kii tas mbooloo yi xanaa malakul mawt la mooy kii teqale bànneex yi waaw mooy kii teqale nit ak jabaram waaw kii dem bàmmeel kii ne condong ci kër gi mooy dikk ci pénc bu fees mu leen di dindi par benn par benn ba ñu jeex tàkk waaw waaw dee dikk na de Seydina Muhammad mi ngi bëgg a tàggoo génn àddina sallallahu alayhi mu ne yaay Fatimatu Zahra yabnati yaa filsati kabadi yaa qitatu fuadi yoo sama feltu res waaw yoo sama dogiti res waaw yoo sama mbëggeel yoo sama soppe ah <coughs> dem bi jegeñ na mu ne ko papa dem bi jegeñ na mooy ban wax mu ne ko sama dee dikk na ki dikk noonu le moom la ñu tuddee mooy malakul mawti mu ne ko papa moo tax sama yaram baa ngi raf maa ngi lox maa ngi raf waaw mu ne ko dee day dikk na waaw waaw waaw waaw waaw day xew na ci dunam ba loolu amee ah waaw waaw ci la malakul mawti duggee ci kaw Seydina Muhammad malakul mawti boobu man danaa ko gis yéen da ngeen ko gis yéen ñi nekk fii yépp amul ko ko dul gis am na koo xam ne ren mooy gàmm mu mujj dootul gàmmooti mukk waaw moo nekk ci kaw bopp list bi fan yu néew ñu daal di ko tàggee kii oto moo koy dir waaw kii dafay daanu ci safara dee kii nag moo koy mbëkk kii ci teen lay daanu dee kii avion dafay toj mu lakk be carbonisé kii posona koy rey kii ci kaw lalu hôpital lay dee kii fetal moo koy rey kii paaka moo koy rey kii dañ koy agressé waaw waaw kenn ku nekk ni ngay deeyee bu waxtu ba jege ñee rek yàlla daal di ko jàppandal bu nit reefee nga xam ne dee am soreetul bu nit demee ba bugg a dee ay fan yu tuuti moo ko dese dangay ngay gis ñaari bëñ ñaari bëtam yu ñuul yi dañuy dem bay gisante ah boo gisee ci nit xamal ne repp na bu nit demee ba repp dafay jékki-jékki di gestu nga foog ne gis na dara fekk gisul dara yaramam di daw nga xam ne kii mi ngi bëgg a dee fan yu néew mu daal di dee <coughs> waaw waaw yonent yàlla yonent yàlla Muhammad mu ne yaay yaay sa jooy ba rongañam ci kaw dënn Seydina Muhammad mu naan yaa waylataa man sama gannaaw baay ana fan dem sama yaay faatu na di Xadiija bint Xuwaylid bint Xuwaylid waaw waaw waaw may jirim may baayo papa boo demee an kan mooy bàyyee mu ne ko bàyyi naa la yàlla bàyyi naa la yàlla bàyyi naa la mu jooy yonent na ko sëggal mu sëgg mu siggi daal di ree ñu ne ko ree boobu mooy lan mu ne def ma ne mag sama diggante ak yow juróom benn weer la mu kontaan papam dee mu dee bu doon ñun la tey dañu ne su bokkuma la ah waaw waaye dafa kontaan ndeke ba yonent bi faatoo juróom benn weer ci la war a faatu ndeysaan yonent bi waaw waaw yaay Aysa mi ngi koy bësal boppam ak ay loxoom di ko fettal waaw waaw yal nañ yàlla may ku ñu defal loolu dem ba bugg a dee gisoo sa benn mbokk gisoo sa doom waaw waaw dem bay sukuraat gisoo sa jabar dem bay sukuraat gisoo sa jëkkër dem bay sukuraat gisoo sa xale gisoo sa mbokk gisoo sa lu métti la waaw waaw la lu métti la waaw mooy xoli muñ yaa rabbi waaw ba xewee mu daal ne Azraïl ahlan wa sahlan dugal ci la duggee aleykum ahla bayti rasulillah yonent di marhaban fa marhaban bi qudumi aw abdullah mu yonent ni ko ajita qaabidan aw jita zaira ajita zairan aw jita qaabida jita sairan aw jita qaabidan dangaa dikk di ma siyaare wala dangaa jël ci sama bakkan aa mu ne ko ma zurtu ahadan qablaka musuma siyaare kenn te yóbbu ma bakkanam <coughs> aa mu ne ko nag da nga bëgg a rey mu ne ko bu la neexee boo ne bu ma la rey ma dem laaj yàlla yow loo wax xaritu yàlla nga loolu la yàlla wax mu ne ko bu ma dundee ak lu dund bi yàgg lu damay dee mu ne ko da ngay dee de mu ne kon pare naa allahu akbar mu ne kon pon pare naa waaye li ma bëgg may ma ba jibril daal di ñëw alayhi salaam ba sëy naa jibril jikkee alayhi salaam waaw waaw mu ne ko Jibril tey laa nar bàyyi àddina bi waaw waaw tey laa nar bàyyi àddina bi waaw waaw ah bu ma demee nag anakan mooy ñëw ci sama xeet bi Jibril dem laaj yàlla yàlla na ko naa la mooy guddi leelatu xadr nga ñëw waaw leelatu xadr bu nekk Jibril dana wàcc daal di wër jàkka yeeg jumaa yi jàngu yi waaw waaw tanazalul malaayikatu ah waruhu bi idni rabbihim kullu amrin salaamun salaamun salaamun salaamun hiya hatta matla'il fajr waaw waaw ah Jibril ne nag danaa na am noo jël Jibril ana lan fi jël jël na maando jël na maando ana kan moom maando te mbokk yi maando jafeñ na léegi nit ki dana wax ba nekk nit waaye bu jëfee du jëf-jëfu nit waaw waaw maandu leen bu ngeen maanduwul seen mujj du rafet maandu leen ngeen génnee seeni tànk ci njabootu jàmbur yi maandu leen ngeen wax lu baax wax lu rafet waaw ngay joyanti ngay joyanti di jubbanti di tàpp-tàppal waaye ku la neexul nga tiiñal ko sosal ko waaw waaw sosal ko loolu baaxul waaw waaw wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi azim waaw waaw jëlee na fi jom jëlee na fi jombulu waaw waaw jëlee na fi jëlee na fi jëlee na fi barke bu njëkk dangay ngay yeew sa fas bu njëkk dangay konko bu nawet jeexee sa saqiif daal di fees léegi da ngay takk fas ne ali waaw muy ali rek bu njëkk mag ñi bisimilah lañ doon wax bisimilah sa tool barke waaye da ngeen ne ali muy ali rek di doo am dara yërmande amoon na ci doomi aadama yi léegi xol yi dafa woo kongu dangay ngay jaaxaan sa biir kër yaa ngi raay sa biir ne dégg naa sa kër papa añu ñu de ah boo defoon lu la war kon ñu añ ah? waaw waaw waaw waaw ki la jox nga lekk moo ko xañ bu ëllëgee mun na laa xañ daal di jox kooko waaw waaw lii dey waaw soloy noonu rek la waaw ittaqullaha na ngeen ragal yàlla ayna ma kuntum ittaqullaha haqqa taqwa waaw ittaqullaha wattaqu man yattaqillaa wattaqu man yattaq man laa yattaqillaa ragal leen yàlla ngeen ragal ku ragal yàlla ngir ngeen nekk ci njub ragal leen yàlla ngeen ragal ku ragalul yàlla balaa mu leen di dugal ci fitna wala balaa waaw waaw ah malakul mawti Seydina Muhammad daal di ko laaj waaw ne ñaata dëgëra la mu ne ko dee dey bu doon téeméeri dëgëra la bi ci gën a yomb mooy juróom ñaar fukki waxambaane ñu yore ay jaasi saamaan ñu tëbandoo dóor dóorin benn góor ñu dugal ci ay dëkk di ko xacc ay dëgg sóoróor métit boobale waaw waaw bi gën a yomb ci dee noonu la mel yonent yàlla Muhammad daal di ne kon jox ma juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent vingt dix jox ma ko ah benn dee moo fi nekk de waaye juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yi Seydina Muhammad jël na ko sallallahu alayhi wasallam kii ana lañ ko mën a fay اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم صل وسلم على كل شيء اللهم صل وسلم صلاة صلاة المصلين كله اللهم صل وسلم آه واو اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم يا ربي waaw ci la jegañee Seydina Muhammad mu ne nipp ci bakkanu Seydina Muhammad muy yat mu téye bakkanu Seydina Muhammad muy yat mu butti ko daal di tëbak moom waaw mu ne yàcc na yasar sallallahu alayhi wa sallam hey ana moo fii des nit a ngi ne le toog tey mooy ñëwam bu mujj saañ benn jigéen a ngi ne le appam jot na moo tax mënut a déglu mi ngi wax rek ndax mënatul dégg lu ko yàlla di yërëmee حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل نعم المولى ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم نعم المولى ونعم النصير ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir waaw waaw ci la malakul mawti jëlee bakkanu seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu yóbbu ko ci weti kaaba gi mu raxasee ko zamzam waaw waaw malayka yi asamaan yëpp ñu ngi teeru seydina muhammad ah, waaw waaw malayka yaa ngi teeru bakkanam yàlla na suñu bakkan bokk ci bakkan ñii teeru waaw waaw am na ñoo xam ne seen bakkan yàlla lu nangu mu yéeg asamaan mukk yàlla na yàlla musal ci loolu waaw waaw waaw waaw malayka yi ubbi nañu asamaan yëpp tëj nañu safara yi waaye ubbi nañu aljana yëpp waaw waaw jigéenu urul ay nii ñu ngay tagg seydina muhammad waaw waaw yaa muhammadu yaa muhammada yaa muhammadu yaa rasulallah yaa muhammadu yaa muhammada yaa muhammadu yaa rasulallah yaa muhammadu yaa muhammada yaa muhammadu yaa rasulallah yaa muhammadu يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا نبي الله يا محمد يا محمد يا محمد يا نبي الله يا محمد يا محمد يا محمد يا نبي يا محمد يا محمد يا محمد يا صفي الله يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا نبي الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا صفي الله يا محمد يا محمد يا محمد يا صفي الله النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن ترك ما فيها أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي بانيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها لا تغلي المغي بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها والله واو واو لدي واو yaay Aysa mi ngay wax de nee na an nafsu bakkan day waaw tabki ala dunya dafay jooy ci àddina te xam na ne muccam ci àddina mooy mu bàyyi àddina mucc ci àddina mooy nga bàyyi àddina waaw waaw mu ne kii bu dee amul benn kër bu dul kër gi nga xam ne moom la dëkkee moom la tabaxoon balaa muy dee waaw waaw yaay Aysa loolu la wax waaw ana lan ko tontu waaw booba Seydina Ali mi ngi taxaw wallahi Seydina Ali woykat la woon woy boobu moom la borom maqaamatu xarir jël du woyam de woy Seydina Ali la mi ngi naan laa tabki ilfan na wala dara wadur ma addahri kayfa ma dara atarju najata min sharakin lam tanju minu kisra wala dara wallahi mu ne laa tabki bul jooy ilfan waaw sa xarit bi bul ko jooy léegi ñu jooy la yow tamit ni ngay jooyee kii bay yëkkat léegi ñu jooy la ni ngay saraxalee kii léegi ñu saraxal la ni ngay jaale ji kii léegi ñu jaale la laa tabki ilfan waaw naa bu sori wala daara kii ñuy yóbbu sëg ya jooyal tuuti doy na waaw waaw waaw waaw wa dur ma kay maa daara nu jamono dikkee na nga nangu noonu nu jamono dikkee na nga nangoo loole waaw waaw waaw waaw wallahi kenn mënta rëcc ci dee waaw ndax daara rëcc ci woon kisra rëcc ci woon waaw waaw laa tabki il fanna wala dara wadur ma dahri kayfa ma dara waaw wadur ma dahri kayfa ma dara waaw waaw fa kayfa tarju najaata min sharakin lam tanjimilu kisa wala dara yonte yàlla Muhammad génn àddina ci weer bi la génnoon àddina bés bi mu juddu ci la génn àddina <coughs> ci la génn àddina sallallahu alayhi wasallam aa ah, ñu sang ko ay mbokkam ñoo ko sang waaw ay doomi bàyyi tëxam seyd Seydina Aliou ci la bokk waaw Fadl ci la bokk doomi Abbas waaye sumuñu Seydina Muhammad dañ ko sang ci kaw ay malaanam mbokk yi bu nit deeyee ana nan lañ koy def bu nit demee ba bugg faatu ñu xam ne kii dafa bugg a dee na am ku toog ci wetam ku set bu dee jigéen bu ànd ak règle la na ko sori bu dee jigéen bu nit ku ànd ak janaba la na ko sori ngir malayka yërmande du jege ñooñu na nga di wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah du jomb mu xam ne dafa bëgg a dee mu wax ko te Seydina Muhammad ne nag ku sa mujj baat doon laa ilaha illa allah nee na motto aljana bu ko wax na nga noppi waaye bu waxaatee waxu àddina na ko waxaat fexe ba mujj baatam doon laa ilaha illa allah muhammad rasulullah waa na nga tàllal ay tànkam bopp wi na fare bët saalum tànk yi fare gànnaar comme ni muy tëddee ci bàmmeelam bu loolu yombul na jaaxaan bopp bi dem sow tànk bi dem penku nga bësal ko ay yaramam waaw waaw mun nañu jàng yaasin yaasin dafa yombal sukuraat yaasin dafay wéttali ci bàmmeel dafay leeral bàmmeel yal na yàlla may kuñ ko jàngal yaa rafi dee amoo ko la ko jàngal mbokk yi lii day yërëm lu na waaw waaw ahankay waaw ah, noonu la de waaw na nga toog ci wetam bu faatoo na nga tàllal ay loxoom balaa muy ŋooke ŋooke mooy balaa muy mel ni ark nga fudd ay tànkam nga jël lu diis nga teg ko ci biiram balaa muy néewi di toj subhaanallah kan mooy nit kan mooy nit bu ñu tegul lu diis sa biir léegi nga nëb daal di yàqu waaw waaw ahankay nañu jël mouchoir wala sarbet ñu yeew boppam lu bu lu loolu nit ki bu faatoo gémmiñam dafay noonu dafay tiitlu na nga dugal sa loxo ci ndox nga daal di ko gëmmuloo bismillahi ala millati rasulillah wallahi li misli hada falya'malul amilun waaw waaw bismillahi wa ala millati rasulillah wasalaatu ala rasulillah li misli hada falyamal amiluun waaw lii day la ñëpp di xaar yow yàlla nag ñu may mujj gu rafet waaw waaw ñu yëkkati ko balaa sax yi di ko bënn wala balaa melentaan di ko laal buñ ko yóbbee wano nañ ko njëkk a xob bi mun nañ jël saabu ak njàmpe sang ko soo ko xob bi soog ko sang janaaba waaw waaw ñett ndox mu mujj ba ñu def ci si déem ndax dafay dëgëral der bi balaa muy fulleeku dañ koy jàppal da ngay raxas comme ni ngay sangoo janaaba da ngay raxas ci euh, jumbaxam ba ci bëti omam kanam gannaaw diggante ñaari toogeekaayam bi nga jàppal ko tenq bi ñetti yoon tenq bi ñetti yoon mu gàllantiku ñetti yoon waaye bul dugal sa baaraan ci biir gémmiñam ah jëlal baaraanam nga dugal ko <laughs> boo ko jullee mu kepp la dangay ngay dof hmm? waaw nit moo ragal gis naa ci sëg yi nekk fii kaw la dafa am ku faatu ñu yóbbu ko ci sëg di ko suul fekk mu guddi ndegam mbaam kooku yi nekk fii Parcelles Assainies dafa dafa jur doom ci biir waaye bañ tërale néew bi ba bëgg ñaan yàlla faatee bi motul ba mbaam mu ne xuux ci biir élément bi dafa mel ni taxe zone noire <laughs> aboli la de faa ba ñu ne kaay rek kono fara saya ni saya tuma moko ge atuma ko si sawo nay naa tuma moko ge la ilaha illallah ah fulaw fulaw ma waaw léegi ma pare jant baa ngi bëgg a génn insha allah taala ngeen mooy ma ma yeggale tuuti rek damooy ma dem ba ñu rob ko sallallahu alayhi wasallam ma ñaan ñu yeewee ko waaw waaw ah <laughs> wallahi ñu jàppal ko benn benn ras njeejooram kanam ak gannaaw raas càmmoñam kanam ak gannaaw ñu jël ay witeen def ci bakkanam ba mu fees ngir dootul nokkeeti mukk jël witeen def ci bëtam ba mu fees ngir dootul gis jël witteen def ko ci noppam ba mu fees ngir dootul déggati jël witteen def ko ci gémmiñam ba mu fees ngir dootul waxati ay poqotaanam nga def ci witteen jumbaxam nga def ci witteen ay toogeekaayam dégg ngeen wolof bi ay toogeekaayam ngeen jël ci witteen awram ci kanam ngeen def ci ay witteen balaa ñu koy laxas kabine génn yàq càngaay bi balaa ngeen koy laxas saw génn laxas càngaay bi nga yeew ñaari loxo yi yeew ñaari tànk yi balaa muy tasaaroo fekk yeggagul la nit mooy kan ñëpp ñu ngi lay daw yow mooy fiirul maru nit ñu ngi lay daw sa xarit yi nga doon demal baal ba gisatoo kenn ci gumbe ba ci ndaga ba ci taaxuraankat ba ci damye ba ci bistoron ba ci baar ba ci sabar yi ci xalam yi musiciens yi gisatoo kenn sabar yi bàyyi nga ko fi guitare yi bàyyi nga ko fii tumba yi bàyyi nga ko fi clarinette yi bàyyi nga ko fi saxophone yi bàyyi nga leen fii gitaar basse bàyyi nga ko fi ah, ah lan moo des ah ban guitare encore ana waa ji médecin hmm? hmm? d'auteur ah saxophone ak clarinette hmm, xam ngeen saxophone mooy bu rëy boobu bi mami di bango di yor mami di bango benn Ils <laughs> sont de donner des leçons seulement noonu lañ koy def buñ ko yóbbee ci jàkka ji ñeent kàbbar la allah akbar bu dee góor la yaa ngi taxaw fi tolloog ndiggam bu dee jigéen la nga taxaw fi tolloog mbaggam bu dee sa yaay la nag foo taxaw baax na jigéen sutura la nga daal di jàng faatiya kabaraat jàng salaatu ibrahim ya nga kabaraat ñaanal néew bi nga kabaraat ñaan ñim fi bàyyi bu ñuy dem na tànk bi jiit bopp bi fare gannaaw mën nañ ko teg ci ay loos comme ni militaire yi di def dara nekku ci mën nañ ko gàdd ni buñ nee ba yegg ci sëg yi aa ah, mbir dikk na bàmmel naan ko yab na aadama taqdumul yawma ala ma qaddamta min amalin in kaana xayran fa xayrun in kaana saran fa sarun yow nit yaa ngi ñëw tey ci li nga jiitaloon bu dee jàmm la woon jàmm ngi nii bu dee safaan la safaan baa ngi nii buñ ko tegee ci biir bàmmeel bi tegal ko ay xeer ci biiram balaa muy xawee ko di dëpp tegal ko ay xeer ci dënnam balaa muy xawee ko di dëpp tegal ko ci bi ci xeer ay ndiggam ak wangam maa ngi jégal du ñàkk jom de damay jàngale teg ay xeer ci ndiggam teg ay xeer ci ay wangam balaa muy xawee ko di jaaxaan ñu tekki ñaari loxom tekki ñaari tànkam tekki niñ ko niñ ko wëndelee woon daal di oyofal càngaay bi nga ubbi bëtam ba mu gis penk bi nga defal ko njeganaay njeganaay bi suuf la de ay xeer lañ koy defal njeganaay sotti ko suuf ba muy onk ci biir bu dee jigéen la nañ ko muural sër ba keroog muy muuru sutura bu dee góor la nañ bàyyi ñëpp xool ko xam ne ki doon tabakatal ci dëkk bi ki doon fecc ci ay grand théâtre ki doon fecc Daniel Sorano ki doon dóor bal bi stade Demba Diop wala Maracana xam ngeen Maracana mooy stade bu mag bi nekk Brésil Maracana ak Aracana du benn Aracana réew la fële ci Myanmar ah mooy stade bi nekk fële ci Rio de Janeiro ñu sotti ko su bem fees sawa bàmmel na ko kunta fawqa zahiri daahikan wa machian yaa ngi doon dox sama kaw di jaagar jaagari tey jeex na andi nañ la fa doo fi gis baay doo fi gis yaay doo fi gis mag doo fi gis rakk doo fi gis bàjjen doo fi gis baytax buñ ko suulee bu fëgg seen loxo bàmmel ba na ko yab na aadama ah, waaw waaw waaw dafanuka suul nañ la wan sarafu an dem nañ bàyyi la wamaa nafoo ko duñ la jëriñ tey xufratun min a niiraan mu doon kàmb safara wala rawdatun min riyaadil jinaan waawaaw waawaaw suul nañ ko ñu ngi kër ga ñu kay lekk ceeb malayka yi ñu ngi koy duma bu fekkee ku ñu a duma la yaa ngi naan ataaya yéen a ngi dagg ndawal yi ah waaw yaa ngi naan galaas xamu leen kooku nan la mel foofale buñ ne fi daaw def téeméer bisimilah ah am ko am ko naan bisimi bisimi bisimi daal di far ah bisimi ah man damay seet man sama làmmiñ xam ngeen ni mu taqee ah <laughs> waaw sama maam làmmiñam loolu la meloon su Abdul Qadir Jilani dafa gaawoon ci làmmiñ dafa doon buy wax boo dégluwul dafay diis man sama làmmiñ ni mu gaawee waaye balaa muy am fukk am ko ne subhaana rabbika deful dara dafa yàkkamtee ñibbi <laughs> dafay xuural baatam subhanak wéetalik ngeen bu baax ah déwén xaw ma fan la may fekk mun ngeen dikk ñu ne góor gi jiitu na jiitu na jiitu na ku ko yàlla def rek baax na comme am naa yàlla am yonente am leen ñàkkuma dara yal na leen yàlla may leen xol yi mën hmm? hmm? hmm? jërëjëf waaw nii lañ yont yàlla Muhammad kenn du ko jullee mbooloo déedéet dangay ñëw julli dem ñëw julli dem ndax yonte bi amul kilifa bu dul yàlla mi ngi wàcc liggéey altine ci njël te mooy altine bi mu gane woon àddina sahaaba yi dañoo bëri waaw waaw tàgge bi dem ca gannaaw dëkk ba Seydina Abubakar fekkewul faatu Seydina Muhammad dafa amoon takkoo xam ngeen takkoo mooy ne benn jigéen may naa la buum waaw sa jëkkër bu dee bàyyi alal bu bëri ni ngay gaawee am takko seen sabadori gàtt yi ñëw aj ko ci biir <laughs> lekk alalu jirim yépp <laughs> gisoo borom dafay sol mbaxana bu weex waxuma sa bos bi de <laughs> waxuma de astaghfirullah sama turandoo taawu Cheikh Ibrahim man la ko tuddee bu waxee lu métti ma ne kon doxam na afa astaghfirullah sama toro waxal astaghfirullah mu ne safurulaay <laughs> atayam ah atayam ah. waa paa yi noonu lañuy ñuy def ba sa jëkkër faatoo mu bàyyi la alal rek ñu jàng dañ ñu nosal seen bakkan yàlla nee na nanga yàlla waxul dara waaw <laughs> ah, na jigéen boo xam ne amul amul takko waaw bu jullee yàlla du ko nangu waxul dëgg dara dafa bëgg fu mu lekkee ay ganaar rek waaw ah, yow nga tiit dem ci beneen sëriñ bu mel ni moom nee nañ ko amul tax ko duñ jàpp sa julli <laughs> waaw ci saa se ah, ñu xutba may nañ ko ko waaw seen taatu wax nañu génne ko sabadoor yi gàtt yeeg si misi àllaaj yi gàtt yeeg waaw borom balaa ñu naan timis sax mu gaare si lekk alal jirim yi dem yoonu abu Aboubacar dafa amoon takkoo dafa amoon takkoo waaw waaye baax na nag waaw takkoo baax na waaw aljana àddina mooy xol bu neex xel gu dal jigéen ñi dégguñu ko <laughs> àddina xol bu neex xel bu dal la toujours benn rythme rek dafa yenn temps nga génn tuuti fiix tuuti dellusiwaat nga mën a récupérer wu nga mën a récupérer yàlla na yàlla fay yàlla ngeen def ko te yàlla tax rek ngeen jublu ci ya ci sàmm ay jirim bu lool boo lekkee alalu jirim doo yegg fi nga jëm de Cheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu dafa am fi yonent bi njëkkee gis Jibril waliyu yàlla yépp dañ fay daje semaine bu nekk ak Seydina Muhammad am benn góor yàlla saa su dikkoon dafay gis yonent bi direct te loolu dafay yokk waliyu maqaama dafa yokk waliw maqaama yàlla dogal am benn bés na saa su ñëwee day mel ni ay nuage moo nekk ci kanamam wala mel ni brouillard walla saxat moo nekk ci dootul gisati yoon bu ne nii bopp baare ko bu ne nii bopp baare ko mu ñëw ci Cheikh Abdou Qadir Jilani ne ko man de mënatuma gis kanama yonante bi mu ne loo doon def tu lu baax te defatoo ko mu ne déedéet man kay damaa yokk lu baax am na suñu dëkkandoo bu faatu bàyyi na ay jirim balaa may ratt samay nag damay ratt seen nag ba ñu naan ma jaayal leen ma soog a ratt sama nag mu ne ndax këll bi danga ko raas mu ne déedéet mu ne ko xond xond meew biy des ci suuf te mayuñ la ko muy jaxas ak sa meew moo tere nga gis Seydina Muhammad lii des ci këll bu teree nit bi naa Muhammad am na ñuy lekk ay million ngi jirim alalu jirim boo ko lekkee du baax de Seydina Abubakar Siddiq ci la ñëwee fekk fekk Seydina Omar mu ngi génnee jaasi ne ku ne yonente bi deen rek ma dakk sa baat kon ana caalit Omar bu caalitee kan mooy des Abubakar Siddiq daal di dugg dindi sër bi teg loxo bi ci dënn bi mu xam ne yonente yi faatu na mu foon ndeyjoor foon càmmoñ néew mun nañ ko foon dara nekku ne ko tax hayyan wa tibta mayitan teey nga ba nga dundee teey nga ba nga dee génn na Omar moomoo nit ñi waay mu ne ko lan la mu ne ko faatu mu ne kii nekkatul àddina de mu jàng aaya bu Omar ne dafa mel ni tey la aaya bi wàcc yal yàlla fay Abubakar ci nii ñu di ko ñu yenn di ko jullee fanaan di ko jullee yenn di ko jullee fanaan di ko jullee bépp di àllarba ci lañu ñu dindee ndëstan bi mu doon tëdd yonent yi amul woon lal sallallahu alayhi wa sallam bu jógoon da ngay gis basan baa ngi màgg ci wetam yaay Aïcha mooy fanaan ci kaw ndëstan bi yonent yi fanaan ci kaw basan bi hmm? subhaanallah kon suñu lal yu nooy yi yonent yi moo ñu jëlal lal yu ñagase ba loolu amee moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi ci lañ ko gasalee bàmmeelam waaw ci lañ ko robe muy ci weer bi ñu nekk tey ñu góorgóorlu balaa bés boobu di ñëw ci ñun duma nekkal kumpa du leen nekkal kumpa danaa dee da ngeen dee danaa dee da ngeen dee magge du rey feebar du rey app bu jot mooy rey nit a ngi nii toog déwén dootul ñëwati góor gële jeexal na gàmmoom bu mujj a ngi nii jigéen a ngi ne li gàmmoom mujj mi ngi ne dootul gàmmooti mu man la yow la yàlla kenn xamul logique am kon na ngeen waaj balaa ngi leen di waajal ngeen di julli balaa ngi leen di jullee ngeen sangu set balaa ngi leen di sang ngeen di saraxa saraxe balaa ñu leen di saraxal nañu bëggante nañu soppante bu ñu xasante bu ñu xalabante bu ñu tiiñalante bu ñu uñilante sutura ni nga def ba gis ko am na ko def ba gis sa bos waxul sa bos bul wax bosi jàmb ñaanal ko yàlla ñaanal ko yàlla ñaan yàlla amul lu mu bàyyi nangan di reke fere boo gisee ku bëgg a yàqu jël ko nga andi ko bul seet waxu doomi aadama yi doomi aadama yi seen kasaw kasaw yi boo ko toppee da ngay dindi sa der sànni ko na ngeen di récupérer ñi bugg a yàqu ñu baaxaat na ngeen ngeen waarante ngeen soññante ngeen jàjjante alal bi ngay denc cëru keneen la dimbale ci sa njaboot ñu jàngi maa ngi woo nguur gi na yërëm enseignants yi sonn nañu na yërëm paramilitaires yi policiers yi amuñu benn salaire douaniers noonu pompiers yi noonu gendarme yi noonu militaires yi noonu amuñu dara te ñi sonn nañu man damay gis ba mu nekk Irak dafa am lu ñu tuddee suuf écoute ku sa téléphone bëri bëri wala problème am sa kër lay déglu seen looy wax ndax nit ki dana mer ba wax lu waxul bu ko yàlla dimbalu mu def loolu nit ki dana bëgg ba wax lu waxul moo tax maa ngi leen di diggal di digal sama bopp saa soo meree bul jël benn mesure saa soo bëggee bul jël benn mesure nanga nga bàyyi ba am équilibre li ngay def nga soog koo def ah? bu lool boo meree def da nga rëccu de boo bëggee def da nga rëccu de dama doon gis ñu ñu ay renseignements généro du noonu tuba yu ñu c'est comme ça monsieur Mohamed les renseignements généraux ah, c'est pluriel <laughs> dama koy tooñ moom moo jóge Martinique te dafay jëlal avion dellu léegi fukki waxtu ak juróom mu koy naaw ci avion incha aywa jërëjëf yal yàlla fay ko ni mu dikkee ci jàmm yal na dellu ci jàmm damay gis renseignement généraux yi guddi gi yëpp dañuy toog ñu ngi def écoute ñu ngi déglu lan la waa ji di wax dégluwuñu pour yàqal boroom dégluwuñu pour jël ay secret borom waaye sécurité la ñuy sàmm ñu déglu sa baat ndax li ngay wax réew mi du ci am problème ndax bëggoo gaañ nit ndax bëggoo rey nit ndax bëggoo assassiner nit moo tax su écoute yooyu man lu ma accepté la man bu ñu ma ko defee sax nangu naa ndax nit dana am fu mu toll rek dana wax lu waxuwul buñ ko dimbaloo dana ko def kon déglu la daal la woo ne ah dégg nañ nga wax nangam de bu nangam boobu xëyee da nga am problème na nga bàyyi ko moo tax bàyyi leen sel ci xel ci téléphone yi amul kuñ dul déglu du man du yéen Rachid Karame premier ministre bu Liban nee na ma même sama biir ministère man en tant que premier ministre dama am sous écoute dañu may déglu waaw bu premier ministre demee ba ñu koy defal sous écoute kan mooy mucc kon na ngeen ànd ak seen xel bu leen menacer kenn bu leen xeex ak kenn bu leen jël aar mu jëm ci kenn bu leen xuloo bu leen dogoo bu leen xiiroo bu leen ŋaayoo étudiants yi grève yi bàyyi leen ko Afrique yi yëpp Sénégal mooy deuxième ci grève même bu ganaar tëddee rek ñu ne nañu grève mburu bi dafa war nañu grève ñoom seen doom yëpp yóbbu nañ ko bitim réew ñu ngi jàng yéen ngeen di caaxaan seen maam yi commandé suñu maam yi seen bàyyi yi suñu bàyyi yi ñoom ñu commandé ñu seeni doom ñoo commandé waat ñu jàng leen jàng leen Cheikh Anta Diop ci làmmiñam mu ne tubéyam daf ko doon daax kooku mu nekk savant sénégalais jàng leen ngeen bàyyi grève bi nguur gi jox leen seen àq tëli yu rafet yi ñuy defar na am siiwi boo defaree yi ba mu rafet te bu bënnee doo ko defaraat dafa yàqu ci saa si hôpitaux yi hôpital nañ leen équipé ñu dimbali infirmiers yi docteurs yi médecins yi jox leen salaire yu baax wute leen ay appareils ñu toppatoo réew mi Croix Rouge noonu Croissant Rouge noonu marchandise yi cher na marchandise bi cher na bu ngeen bëggee réew mi daal da ngeen leen di may lu tax ñuy daal yoo ngay muut te ne ñoom du ñu muut nga ne nañu ne muut du ñu musa ne muut déedéet boo muutee may leen ñu muut kon boo ne muut ñu ne muut waaye yow ngay muut yaag sa njaboot moom du muut ak njabootam nga ne ko muutal yaag sa njaboot du muut ak njabootam dafay muut muuti rek <laughs> nii si lii man alhamdulilah rabbil alamin damay ñëw ñaan ñu yeewee ko huit toog des na fukki minutes di leen masawu coono euh, di leen masawu coono di leen jaajëfal te bu leen wàccagum li ma leen di ñaan mooy tant bi yéen a ko def bu mu fi yendu de na ko dindi ba mu set wecc delloo ko seeni borom képp ku ko def sa dee yàlla na fomm ci ku nar a dee loo sumb mu sotti loo jéem mu ant loo dogu yàlla def ko na ngeen ko dindi yëpp defal ko ba mu bu leen bu mu toj bu mu damm ngeen delloo ko seen borom dëkk bi na set wecc ñu ngi leen di ñaanal ngeen raw te rawle ngeen mucc te mucc le yàlla samp leen ba kenn di leen buddi yàlla dëgëral leen ba kenn du leen sempi may leen alal may leen teraanga may leen xéewal yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqule yàlla bu ñu dal ci fitna yàlla bu ñu dal ci balaa yàlla bu balaa dal suñu ko yàlla bu fitna dal suñu kaw ñi bëgg borom kër yàlla na yàlla may leen ay borom kër yu baax ñi bëgg ay soxna yàlla may leen ay soxna yu baax ñi bugg avancement ci seen société yàlla na avancé entreprise yi yàlla na gën a avancé société yàlla na avancé buur yi yàlla nañu yërëm baadoolo yi caaxaan bi yàlla na ko fi yàlla jële ñi feebar yàlla nañu wér tànk yi ngeen dikkee ak yi ngeen di delloo yàlla na doon tànk njégal alal gu bëree bëri alal béjoo yàlla na ko fi yàlla jële ñi dogoo yàlla nañu juboo ñi bañante yàlla nañu déggante ñii xasante yàlla nañu nawlewante ñii uñi suturay nit ñi yàlla na yàlla suturaal leen yaa rabbi ba kenn ku nekk bañ a ayibal moroomam man nag wallaahi na ngeen xam ne bëgg naa leen li ma leen nettali ca Irak jaay naa sama bakkan ngir Sénégal googu mucc wallaahi mënoon naa dee keroog moom mu mucc man ma dee waaye benn doomu Sénégal boobu mucc moom mu dàqaloon moom mu mucc di te man ma mucc am naa benn naqar mënuma ci dara ba léegi maa ngi ànd ak naqar bi boobu dama doon jàng benn ngelaw ngelaw bi ñu ngi ko di Librador ngelaw baa ngi jóge Alaska ci kaw Canada dafay jaar ci wesi Las Palmas les îles du les îles Canaries mooy jaar kaw Maroc Algérie Tunisie Libye Égypte dem ba weti Makka bu njëkk dafa doon moo doon yóbbu taw bi ñu ko di Librador mi ngi jaar ci kaw les îles du Canaries mooy Las Palmas may def recherche ñu jox ma ma ànd ak ay borom bato ñu ñu nekk di seet ngelaw li nan lay windeeloo lan moo ko soppi lan moo ko soppi may may def recherche fi ma yéege ci kaw ma jël jumelle bi jumelle mooy longri may seet ma seen benn gaal ci biir géej bi dafa fees tepp ak ay nit ndeke gaal bi réer na semaine lekk ñu naan seen tuñ yëpp mi ngi weex tal mel ni dañoo woor seen yaram mi ngi fourragé ndeke dañoo naan ci mbeex bi ci ndoxu géej bi ma ne capitaine bi na nga wëndeelu euh, waa soixante degré mu wëndeelu ba ñëwee ba fël seen kaw ñu gis ñu ñoom ñoom ñu kontaan ñu ñu tëbandoon ne aar ah, rek ndeke gaal bi blanché na ñu këpp benn ñoom ñoom ñoom ñu dee bu lu capitaine gaal bi ba tey ji même bu ma tiimee teraanga di ko lekk sama xel bu demee ci ñoom dafay soof ci man ndax damay téye kii yaayam mu ngi ne sama doom mi ngi Espagne mi ngi France mi ngi fayeeku di lekk xamul ne doomam jën lekk na ko bu yàgg yaay baa ngi dem ci jabaraankat yi ci tariaka ci sëriñ si di ñaanlu fekk doomam doon na jën doon na bàmmeelam suusi bi ba léegi maa ngi koy gàddu te bëgg doomu réew mi bëgg doomu adama ñi nekkul ay jullit nanga nga leen bàyyi gàmm bu ñëwee bu leen laaj kenn bat ci foo jóge xanaa ñuy organise ak ni ñu def nii na ñëpp lekk catholique la chrétien la protestant la orthodoxe la juif la judaïsme la na ngeen bàyyi ñëpp lekk alalu Seydina Muhammad bu leen laaj kenn ban religion noonu du hôpital bi du école bi du centre bi kuy jàng na jàng na ngeen ormal ñëpp am na fu nekkoon mbalit wëlbateeku doon jàkka am na fu nekkoon sën wëlbateeku doon juma kenn moomul yàlla rek moo moom maa ngi ñaan yàlla di leen dénk njaboot bi di leen dénk diina bi nuyu ñaan ñëpp diwaanu jolof bi gis naa leen ñu jóge njàmbur ñu jóge waalo ñu jóge gànjool ñu jóge kajoor waa jandeer yi waa siin waa saalum ñombaato rib ndukumaan ñani diiwaan yi fi nekkoon yépp ay ferlo ca jolof fàttewuma kenn saafonte naa ak yow sama xol daje na sa xol bañuma kenn ci yéen wallahi ni mu bëggee sama taaw bi di Cheikh Ibrahim noonu laa leen bëgg ni mu bëggee sama doom bi gën a ndaw di benn salaam noonu laa leen bëggee du ma leen xala ba yowmal xiyamat ñaanuma yàlla lekk bàyyi leen ñaanuma yàlla naan bàyyi leen ñaanuma yàlla nelaw bàyyi leen maag yéen kanamu Seydina Muhammad ñu jéggi siraat dugg aljant maa ngi leen di dénk jëmm ji kii Abdullahi dong la bu ñëwoon jamono fu ko yàlla defee rek baax na naa ñoom benn tarixa du ñaseen euh, waa du laayeen du ceneba du Medina Gunaas du waa kër Cheikh Fuuti du waa kër Alhaji Malik du Tijaan du Xaadir du Sanusi du Naxsabandi du Xaatimi du Turaabi tarixa yi ci àddina bi bañuma benn tarix ñëpp laa ilaha illallah muhammad rasulullah bu la neexee tegal sa loxo sa dënn nga julli bu la neexee wàcceel sa loxo nga julli booy jàng faatiya tàmbaleel bismillaahi bu la neexee bu tàmbalee bismillaahi uh, diina gi yàllaa ko moom lii leer yowmal xiyaamati kenn moom moomu ko yàllaa ko moom waaye bu ma nekkoon ci sukuraat sax te maa ngi yëg tuuti wallahi maa ngi ànd seen mbëggeel sukuraat lu mu métti ci man te yàlla jëlagul sama xol xam leen maa ngi tëdd ak yéen maa ngi jóg ak seen mbëggeel xas na fees sama dënn mënatuma bañ kenn ci nit nag nit la mun na juum ku ma juum ci sa wàll waaw maa ngi lay balu du sama sago waaye abdullahi la da ngeen ma bàyyi xel ci ñaan jaam la jaam boo xam ne tooñ na boroomam jaam la jaam boo xam ne tooñ na ay moroomam jaam bu yàkkamtee ngi nii jaam bu dul gëstu du yëlmët jaam boo ne bu ne tàcc rek mën a damman na ngeen ñaanal jaam boobale yàlla may ko muñ yàlla may ko lu mu leen jox wërsëg soxlaw mu ci dara waaye naa am lu ma leen jox ngeen lekk ba regg ngeen naan ba mand sama bàmmeel bu leen ko géej mukk sama bàmmeel bu leen ko géej mukk bëgg naa saa su nekk man yéen laa am ngeen digg sama bàmmeel di ma nemmeeku si bu ngeen ma defee loole fay ngeen ma bëgg naa leen te dootuma leen bañati coono ngeen toggoo ngir man rabbika laka alhamd laa ilaaha anta subhaanaka